fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa azka at-tasliim fi lbaabi saalis ashar wa amma al-ahaadiis fa kasiiratun jiddan wa hiya ghayru munhasira fa nadkuru tarafan minhaa al-awwal an Abii Darrin Jundub ibn Junaadata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam ayu laamali afdal qaal alimaanu billah waljihaadu fi sabilillah qultu ayu riqaabi afdal qaal anfasuha inda ahliha wa aktaruha samana qultu fa in lam afal qaal tu'inu saani'a aw tasna'u li axraq qult ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in da'uftu an ba'di al-amal qaal takuffu sharraka 'ani an-naas fa innaha sadaqatun minka 'alaa nafsik muttafaqun 'alayhi as-saani' bis-saadi al-muhmala hada huwa almashhur wa ruwiya da'i'a bilmu'jama ay za daya'in min faqrin aw 'iyaalin aw nahwi dhalik wal axraq alladi laa yutqinu maa yuxaawilu fi'lahu kon al imaamu an-Nawawi rahimahu llahu ta'aala gennaaw bi nga xamante ne ci jataay bii ñu génn lañ ubbi woon bunt bii nga xamante ne nii ci lañu nekk muy bunt bu bees bii walillahil hamdu wal minna muy baabun fi bayaani kasrati turuq bunt bi nga xam ne mooy leeral l'éclaircissement de la multitude des voies du bien waaw nga xam ne day leeral bariwaayu yoonu yiw yi yoon yi nga xamante ni nii ci boroom bi lañ jóge di dellu ci moom muy yi nga xam ne ci la jaam bi di ame ngërëmal boroom bi tabaraka wa taala kon nag mu ne wa amal ahadis ubloon nañ ko gisoon benn wàll bi nga xam ne ci garab gii nga xam ne mooy garabu nit ñu sell ñi garab gii lañu ñu présenté moom lañu la wax léegi baril jëm jëf jëf yu yoonu jëf yu baax yi gisoon nañ wàllu wu njëkk wi muy ci wàllu bi composé garabu nit ñu sell ñi te moo doon alquran léegi nag ñu war a ñëw ci euh, beneen euh, euh, wàll bi muy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa al imam mu ne wa amal ahadis ndaal li nga xam ne mooy xadiis yi yi nga xam ne ñoo composé buntu ñoo composé buntu bii garab gu sell gii mu ne fa kasiratun jiddan ñoom moom dañoo bari moom bu dee xadiis yi moom yi wax ci wàllu wii di wane ne yoonu yiw yi lu tey leeral yoonu yiw yi seenu bari non loolu dañoo bari jiddan lool mu ne wahiya te xadiis yooyu xayru munhasira du loo xam ne lu ñu mën a tënk fenn la de du lu ñu mën a fenn naan lii lu ma ci indi mooy la la ma ba moo ëpp fuuf li nga xam ne moom laa indi fii Allahu mu ne fa nazkuru dees na tudd nag tarafan benn wàll minha ci xadiis yonent bi alayhi salaam yu bari yoo yéema lay junj tey leeral ah bari waayu yoonu yiw yi mu ne al awwal xadiis bu njëkk bi noonu la koy jàppe ba liñ la waxoon nombre biñ la waxoon moom lay indi ci xadiis fii mais mooy suñu xadiis numéro cent dix-sept téeméer ak fukk ak juróom ñaar bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi waaw mu ne an abi dar mu ngi koy jële ci seydina abu dar jundub ibn junaada ah la ko woowe wax nañ la loolu mooy li gën a siiw duñ ci taxawaat am na yeneeni wax bi Jundub di doomu Junaada radiyallahu ta'ala anhu yal na borom bi nga xam ne moo kawete yéegul daal di koy gërëm kontaan ci moom annahu qaala nee na qultu dama wax ya rasulallah mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man damaa laaj Abu Dar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ana ban ci jëf fii moo gën qaala yonent mi alei saatu salaam ne ma al imaanu billah waaw mooy gëm yàlla bi nga xamante ne moo gën mooy gëm yàlla xam nga yonent mi alei saatu salaam gisoon nañu xadiis bi mu naan istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna xayra a'malikum as-salah jaar leen ci yoonu njub te bu ko jeng jëm ci leneen te ngeen xata manu ngeen a dajal ah jëfu yiw yëpp lu ngeen mën a jëf jëf jëf waaw lu ngeen mën a jëf jëf jëf mooy ne manu ngeen a peeg jëfu yiw yëpp te ngeen xam ne li gën ci actes yi ngeen di poser ay jëf ah mooy lan mooy as mooy julli boobu moo gën ci liñ joyal soo ko fii nii yeneen way saa saa lay toon mooy julli du àndu la ngëm yàlla amul njariñ <laughs> ayyul a'mali afdal ban jëf moo gën ci jëf yi ban moo ci gën mu ne ko al imaanu billah mooy gëm yàlla waaw ah, ndax gëm yàlla moom amul de façon sa julli taxul ngay yow bul taxaw sax di julli waaw ah. Allahu akbar ban moo gën a kawe ci jëf yi gën cee màgg waaw mu ne ko kon gëm yàlla ndax mooy sooklu lépp waaw mooy li nga xamante ne mooy subaab mooy li nga xam ne mooy fondement wu lépp waaw bu gëm yàlla amul rek jarul ngay jàll ci leneen ndax loolu amul njariñ mooy ne da ngay ci loo xamante ni amul fondation yaa ngi tabax ci loo xam ne la ko téye dëgërul waaw la ko téye dëgërul de voilà léegi kon loolu la ko wax wal jihaadu fi sabilillah ak di jihaad di kër kër ci yoonu yàlla xare ci toolu xare ci toolu yàlla te yàlla tax li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir kàdduk laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah alayhi afdalu alsalati wassalam féete kaw leneen lu dul moom waaw boo génnee loolu mooy di kër kër ci lépp fi sabiilihi wal fi al imaanu billah wal fi sabiilihi di kër kër ci yoonam wii di lislaam julli ji ngay julli nga xam ne ah da ngay il faut nga noot sa bakkan noot iblis ak façon yépp ngir man koo matal dëgg-dëgg mooy lépp lu jàmm def en dehors la guerre sainte xare mooy kër kër ci yoonu yàlla effort booy def looy defal yàlla nga defe ko nu mu gën a rafet ak na mu gën a mate ak coono ga mu laaj nga def ko te door ci gàttagal qultu nee na ko ma ne ko ayu riqabi afdal kon yoon yaa ko gis nga yoon yi ni mu koy détaillé gëm yàlla mooy yëpp ay yoon yi yiw la nee na ma ne ko mais ayu riqabi afdal mais yonent bi sallallahu alayhi ana ban ci affranchir jaam yi mooy goreel jaam yi ban façon moo ci gën ban façon jaam tey bu bon ne damaa am alal bëgg gis ci jaam yi kan laa ciy goreel ndax yoonu yiw la mu ne ko anfasuha inda ahliha samana ba gën a précieux anfasuha ba gànjaru ca ña ko moom xam nga jaam yi ay alal lañu moo tax jaam du moom dañ koo moom waaw booy libéré nag gis nga jaam bi gën bi nga libéré mooy jaam bi nga xam ne boroom doole la boroom kattan la ay ñoñam din koo bëgg ndax bëgguñu koo jaay dañ naan yii kii bu ñu ko jaayee kii lim ñu taxaw moo ñuy liggéeyal lii moo ñuy defal lii te loolu lépp tey bu ñu ko jaayee te ci ñooñu ay ñoñam ñoo kooku moom lañuy ñuy gën a yëkkati njëgam pour ku ko mën ku ko bëgg jënd mu ne nag boobu gën a précieux gën a gànjal ni gin koo jàpp gin koo bëgg fa ña moom moom jaam boobee ah waaye gin cee bari li nga xam ne mooy njëkk mooy gin cee cher boobu mooy bi gën Allahu akbar waaw <laughs> muy noonu Seydina Abu Zar nee na ma tegaat ci leneen laajaat fa in lam afal mais yonent way saa saa mais yii nii nag bu ma ko manul def nag mooy bu manula libérer jaam nag nu may def mooy aw ma alal hein bay libérer jaam hein mais kon lan laay def <laughs> bu dee aw ma capacité def ko ndax awma alal joo xam ne moom laa mën a goreele jàmm wala awma alal ju ma mën a fekkee ak lu moyen yu ma fekke jihaad ji comme nam daawaloon ku mel ni ñoom Seydina Ulbat ibn Zayd wa qad zakarna hada fi ma mada la doon Seydina Ulbat ibn Zayd keroog bi ñuy waaja dem Tabuk di waajal moom amul lum joxe mu ne saraxe na deram comme lu mel na waaw bu dee awma yooyu yëpp awma capacité wu def ah aw ma capacité wu libérer benn jaam fa in lam af'al qaal nee na yonent bi alei saa salaam ne ma tu'inu sani'an la koy détaillé mooy yee nee na mais bu ma ko mënula def nag aw ma alal aw ma capacité def ko neewu ko boo nga noppi muñ déedéet mooy mu ubbil ko yeneen bunt ndax kasratu turuq bari waayu yoonu yiw yi allahu akbar mu ne ko bu dee manoo def lool amoo loo ko defe tu'inu sani'a nga dimbali koo xamante ne daa am lu muy liggéey ah nga jàppale ko ci nga gis sa benn mbokk buy yëkkati aw sàkketam nga romb ko bu ko romb dem te am nga jotu man koo jàppale muy takk ka yëkkati jën yi di teg jën yi di yëkkati kii yi di samp jën yeeg yooyu te ba yëkkati ba mbaar mi taxaw ah ba case bi mën a taxaw bordas bi wala li nga xam ne moom mooy lii nga xam ne moom lay liggéey ci këram waaw wala nga romb ko muy décharger ay marchandises nga jàppale ko waaw moo tax mu ne ko tu'aynu bu boobaa nga dimbali saani'an kuy ku nekk ci liggéey nekk lu muy defal boppam nga ñëw dimbali ko ci waaw aw wala tasna'u li axraq nga liggéeyal koo xam ne moom la muy def maîtriser wu ko bu baax mooy defewu ko nu manu koo def nu mu gën rafete nga romb ko waajoo romb fii mu mu gaare oto bi benn ampoule bi dafa grillé ampoule nag xam nga bu dee au Sénégal buñ nee ampoule bokkul ak ñu naan ampoule en France xam nga ampoule au Sénégal boo nee ampoule mooy torche bi ngay yor bu lëndëmee courant coupé torche bi ngay yor loolu la ñuy tuddee ampoule mais France yi bu ñu la nee ampoule loolu de ñoom torche la ñuy wax mais ampoule gis nga lampe bi ngay taal sa néeg boo duggee sa néeg taal lampe bi lampe li nga daan lampe yow ñoom torche lañ koy li ñoom ampoule lañ koy woowee <laughs> l'ampoule est grillée je vais changer bul pas bul yaakaar ne ay torcham bi mu yor moo grillé déedéet mooy lampam bii nga xam ne bu duggee këram day taal bu la demee mu leer mu mën a dugg daal di dox wala néegam looloo grillé oto bi it gis nga faar yeeg yooyu di leeral bu guddee muy leeral lampe bi nga taal ko muy leeral oto bi ba nga xam fan ngay jaar loolu ampoule lañ koy woowe ñoom <laughs> waaw léegi nga romb benn waay boo xam ne lampam nañ na lamp ak ampoule waaw <laughs> mu grillé nga gis ko mu koy changé yow nga nekk koo xam ne même boo mécanicien mais yàgg nga koo changé ci modèle oto bu mel nii nga romb ko nga xam ne sa waay il galère quoi <laughs> ça il souffre le martyre xoolal ni muy sëgg ci affaire bi ubbi capot oto bi di sëgg lu nekk mu dugg ci ba ndiggam liy waaje yàqu yow boo ko rombee xam nga ne kii il ne maîtrise pas ça bien quoi kii moom manul lii lu baax nga dimbali ko ne ko sëñ bi ah lan la ampoule de kii bi ngay changé mu ne waaw nga ne ma xool waay man naa la ci kii ah, waaw nga kii defaral ko ko même pas une minute nga dóor ko mu pare nga ne ko taalal mu taal affaire yëpp tàkk waaw ah, kay kooku mooy axraq mooy li muy def moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah leeral na yooyu mu ne as-sani'u bi njëkk a wax bis-sadi al-muhmala hada huwa al-mashhur mooy ci saat bi nga xam ne amul tomb so amul tomb ndax bu amee tomb da lay nekk mu ne hada lii rek huwa al mashhur mooy li siiw ci riwaaye bi ñu riwaaye bi ñu nettali xadiis bi bi ñu ñu ko solo waaye mu ne war wuya doo waaye nag ruyu solo nañ xadiis bi it au lieu mu ne wa tu'inu nga dimbali saani'an mu def mu am tomb muy doo an nga dimbali koo xamante ne daayan léegi loolu mooy lan lan mooy bu boobaa daayan saanian wax nga ko mooy koo xam ne daa nekk ci liggéeyam am lu muy def wala mu rek nekkul koo xam ne am métier la obligé wul mu nekkum métier wala yooyu mooy day day gis benn waaye rek comme liñ jox exemple liñ joxe sànq muy muy joyante ak sàkketam ah ah di di di defar foosam bu bu toj wala tiwa ndoxam bu toj nga ñëw fekk ko ci dimbali ko yu mel noonu muy décharger ay bagages nga ñëw jàppale ko waaw loolu saani leer na mooy almashhur mu ne war wuya da'iha mu ne waaye nag soloo nañ ko bil mu'jama mooy tomb mu am mu am tomb muy da'iha bil mu'jama mooy saam bi nga xam ne dafa am tomb mu ne ay zaat daya'in min faqrin aw iyaalin aw nahwa za mu ne loolu nag xam mooy lan bu amee dox mooy koo xamante ni nii moom dafa dafa dafa dafa dafa ñàkk waaw wala nit la koo xam ne amul nga dimbali ko waaw xam nga ne kii ah am na lu jàmp war a def waaye nag la mu laaj moom de amu moo xam la ko waral ak ñàkkam la wala boog daa bari njaboot ba manu leen a toppatoo ñoom ñëpp nga man leen nga man koo dimbali dimbalil kooku waaw kon nag mu ngi noonale moo tax am na nag ci boroom xam-xam yi ku mel ni ñoom al imaam Qutni rahimahullahu taala dafa jàpp ne bu njëkk bi moo moo moo tax kenn al imaam an ne mooy al-mashhuur mooy li gën siiw que ne mooy li gën a dëgër waaw waaw moo tax ñi nga xam ne dañoo ne dañ ko ruwaaya biddaat ñu jàpp ne loolu am dañoo def tas tasxiif dañoo juum waaw dañoo juum au lieu ñu ne saad ñu daal di def da voilà waaw moom tasxiif la def tax mu ne kii ne euh, imaam Ma'mar ne imaam Zuhri da doon wax ne Hisham mi nga xam ne moo solo xadiis bi moom ci moom la jóge mu Hisham ibn Urwa rahimahullah moom moo moom njuumte googu ci moom la jóge waaw moom la jóge que ne moom njuumte googu ci moom la jóge de daa au mu wax saa waaw moo tax mu ne innama huwa bi saadil muhmala wan saad la bi amul togg moo tax imaamu Daaraqutni wax li ñu waxoon sànq ne loolu mooy li jub te loolu mooy jàmmaarloog al axraq waaw mooy ki nga xam ne moom il n'est pas li muy def dese na koo man waaw nga ñëw dimbali ko mooy comme waa ji ñu la wax sànq borom oto bi waa ji doon changer lampe otoom kon nag mu ngi noonu waaye daal mooy soloo nañu ko nii am na yoo xam ne ñu nootal ne non loolu dëgërul quoi loolu ak njuumte la waaw léegi nag kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne waa léegi beneen baat bi al axraq al axraq mooy lan mu ne wal axraqu min faqrin aw iyaalin aw nahwi zalik wala yu mel noonu koo xamante ne daal moom daal euh, mënatul dara waaw manul lu bari ndax ñàkk ak ñàkk ak ñàkk moo ko jàpp wala yu mel noonu moo xam nag ca bari njaboot la ko jële njabootam gu bari wala boog mooy daal leneen loo xam ne daal waral na ci moom ne manul amul kooku mel ni ku ñu sànk ay mbiram sànk mooy manul lu bari kooku nga ñëw jàppale ko waaw mu ne wal axraq alladi la yutqinu ma yuxaawilu fi'la kanta al al al axraq bi xadiis bi wax noonu wala nga jàppale dana tu'inu saani'an aw tasna'u li axraq wala ki nga xam ne xam nga ne man nga ñëw defal ko moom la muy la mu doon def sax nga ne ko may ma ma ñëw waaw nga defal ko ko defar ko ko mu ne hadis léegi nag jedes na mu ne qultu man al imam Abu Dharr radiyallahu anhu nee na ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in da'uftu an ba'd al-amal waa yi nga wax nii <laughs> waa imagineel jàppal bu dee ne dama faible ci def ci lenn wax nii mooy gis naa waajuma romb muy muy muy changer ampoule oto mais man manuma ko manuma koo jàppale ndax manuma ko waaw waajoo xamante ne nii gis nga ko mu mu mu mu yor montram boo xam ne kii bi axe bi moo deñ waaw axe bi moo deñ bi axe am deñee mu koy jéem a defar nga gis ne cëy sawaay <laughs> mu ngi kër këri ci mbir mi mais manu ci dara nga ñëw defaral ko mu ne waa léegi yi yooyu yëpp ak exemple yi nga xam ne manuñu koo jeexal waa bu dee nag man manuma ko nag ara ayta ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam in da'uftu an ba'd al bu dee damaa feebal ci def loolu aw ma capacité wu def lenn ci nga wax nii nag manumaa dimbali kuy liggéey ka manuma sax koo xam ne la muy def defe na koo man ma jàppale ko ci defal ko ko nam ware waaye bu nee nag damaa lott ci loolu xaala yeneen sallallahu alayhi ne ko ba léegi gis nga bunt yiw lu ma laaj ne manuma lii mu ubbil ko beneen bunt ne ko lee mun a ko takuffu sharraka anin nas xam nga nooy def bu boobaa yow mooy nekk nga ci incapacité lottu nga def loo xam ne yii yëpp ma fi wax waaye borom bi bindul koo xam ne moom manula def yiw jullit bu manul lafiyu borom bi bindu ko kon nag takuffu sharraka anin naas fegalal saw ay ci nit ñi bu benn nit jote saw ay bi ci sa làmme ci jëw joo leen di jëw wala xas yoo leen di xas wala ŋàññ goo leen di ŋàññ wala sax mbëllee goo leen di mbëllee bu leen ko def de waaye sa bët di leen rege ah walla sa gémmiñ leen ci patu loolu sa say lor yooyu yëpp ah waylun li kulli humazatin lumaza yooyu yëpp yow fegal ko sa sayu bon yooyu fegal ko fegal ko sa li nga xamante ni mooy annaas nit ñi waaw saw ay fegal ko nit ñi al muslimu man salima al muslimuna min yadihi bi lisanihi wa yadihi yeneen clare saa saa am ne vrai jullit bi dëgg-dëgg ki wommatu ngir yàlla dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne salima waaw dafa mucc al muslimuuna way ngëm yàlla yi way wommatu yi bu waxee lool nag mooy même yéeféer bi ci la de bi nga xam ne defu la lu waral nga teg ko lu du noonu nga teg ko lu metti mooy ñoom ñi nga xam ne mucc nañu ci way nit ñi dañoo mucc ci ayu làmmeñam dañu mucc ci ayu làmmiñam wa yadihi ak ayu loxom du romb rek romb benn ku la deful dara danga puus ko tey eh booy jàll leen ne waay rek dóor te am la nga def nekk ab ab ab ab piira nga ngay jàpp nit ñi di leen tënk di leen dóor yow bokkoo ci ñi nga xamante ne nii vrai jullit nga ndax al man salima al min yadihi wa min lisanihi wa yadihi aji ngëm yàlla ñu dëgg mooy ci nga xam ne way ngëm yàlla yi jullit ñi wommatu yi dañoo dañoo set waaw ci ay ayu loxooma ayu làmmiñam kon nag mu ne ko bu dee yi ma wax yëpp manoo ko yoonu yiw yi du jeex takuffu sharrakaani naas fexeel bu benn hein sëg yu yées yi mën a di tukkee ci yow segal ko nit ñi ak sa tànk waaw di dox di rambaaje di yooyu di jur ay ay fegal ko nit ñi waaw waaye dox ngir loo xamante ni nii day jural nit lu dul noonu fegal ko nit ñi bu ko def ndax boo defee loolu de mooy fegal nit ñi sa ay yi tukkee ci yow fa innaha sadaqatun minka ala nafsik yëgal Abu Dhar mais mooy yëpp yëgaleew jullit bi këni loolu ala nafsika boo defal sa bopp mooy hatta mooy nit amul fooy toog naan man manumaa def lu baax loolu amul xoolal li yonent way saa salla yow mooy yëpp boo manul def ay action di defal di dimbali nii di ngaar daajjoo yëf fi nit ñi di leen di leen jàppale manoo ko yow yaa ngi nii toog na fexe sa làmmeñ ayu sa làmmeñ muccal ko nit ñi sa ayu bët muccal ko nit ñi sa ayu tànk muccal ko nit ko nit ñi gis nga boo ko defee yeneen tubaab yi saa saa nee na loolu nga def saraxe la ci yow yaa ngi mel ni ku allah bon oh ma a'dara ah non te lañuy gis ci xadis bi mu ne xadis boobu bala ñu dem muttafaqun alayhi al imaamul buxaari ak al imaamu. Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo waaye nga eh, ñoom dong ñoom ñoo ko solo dañ naan la hadith bi al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i daal dina koy solo naka noonu al imaam Muhammad ah, ibn Yazid al-Qazwini yu di al imaam ibn Majah al imaam ad-Darimi rahmatullah alayhi al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jami' ñoom ñi ñépp soloo ko hadith bi ci boppam dañ ciy jànge ci euh, que nit ki laaj laaj laaj laajaat xam nga Abu Dar daa laaj yonentu way saasan tontu ko mu ne ko waaw ayyul a'mali afdal xaala mu wax mu tontu ko mu ne ko qultu ayyu riqaabi afdal mu tontu ko mais léegi fay nag bu dee yii yëpp manuma ko voilà loolu day leer day wane ne mooy loolu ki ñuy laaj ci diine it warula gaaw nekk koo xam day gaaw a mer quoi bu bu laaj yi bare mooy bo bo bo non attention yéen nag seen laaj dafa bare quoi bu bu fekk laaj waaw yéen da laaj kese ah waaw ah, ndax buntu xam-xam la waaye. kiy jàngale léeg-léeg dina xam façon kiy laaj est-ce day laaj ngir rey temps wala day laaj ngir xamale wala ngir xam moom loolu it moo tax du luñ joyale léeg-léeg am kiy jàngale xam dëgg-dëgg ki aji laaj gi am na yu solo yuñ war a def moom muy laaj ngir rey temps kooku man na ko ne eh, non laaj gi doy na ah, parce que loolu moom moo koy xam xam na ne am na yu ñu war a def te boo toppee laaj yu bari yi mooy du ngeen def li ngeen war a def te heure bee ngi def waa ji nag comme que sawarul ci ci loolu moom mu muy jur ay galgal di di jéem a laaj ay yenn laaj ngir rek non buñ jeexal leçon bi tey parce que moom sawarul ci loolu di laaj ay laaj kooku moom da koy arrêté voilà ku mel noonu moo tax ku nekk yaa gën a xam ne ci globalement mooy laaj laajaat loolu nekkul lu xaram waaw waaye it day wane muñu kii jàngale waaw yonent bi saa saa na ne eh Abu mais du laaj nga ma benn laaj tontu naa la pourquoi ngay continuer di kii emporté wu déedéet waaw mooy dafa woyof ci moom mu rek mu tontu ko waaw te tamit dañ ciy jànge mooy nit muy laaj yenn yi nga gis ne am na yeneen yu baax yoo xam ne mën na ko nga leeral ko ko waaw waaw xam nga mënoon na ko rek takku fu takku takku fu. sharraka an innas fegalal saw ay ci nit ñi saa mu leeral ko la ciy tukkee waaye mu leeral ko ko ne ko fa innaha sadaqatun minka ala nafsik sarax la bu tukkee ci yow bi delluwaat ci sa bopp <laughs> waay waay borom bi waay moo baax masha allah sarax la buy tukkee ci yow delluwaat ci yow fa innaha sadaqatun minka ala nafsik xamal ne tee sa ayu bopp wëlif ko nit ñi sarax la hein buy tukkee ci yow delluwaat ci sa bopp waaw kon nag mu ngi noonu kon nag di dimbali nit ñi waaw di nekk rek ci ci ci ci ngar dajjoo di dimbali nit ñi jaamu yàlla yi nekk ci yi sa mbokk waaw moo tax eh, loolu dafa nekk ci bunt yiw yi gën rëy waaw léegi nag ñenn ñi dañ jàpp na non sa waay léegi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne seen lépp affaire mercantile la lu ñu mën amul dërëm daanaka duñ ci sonn quoi waaw lépp business la quoi waaw ñoom daal lépp luñ la defal ñu ngi xaar lan nga leen di jox bu ñu ko ci yaakaarul. wala leeru leen ne ko ci am duñ ko def loolu nag jullit du mel noonu déedéet sinon yow doo mës a dimbali kenn te tax loolu loolu mooy dañ ñëw ci sa vocabulaire sa xaalat ni ngay dundee alors que loolu c'est tellement grave waaw c'est tellement mu ngi noonu am na nag boroom xam-xam yi comme li al imaamul xaafiz wax rahimahullah ne hadis bi dañ ciy jàng ne dimbali kiy liggéey moo gën dimbali ki nga xam ne moom liggéey waaw mooy ki nga gis mu nekk di def dara ah wala lool sax moom lay defa amul saa su ne mu ngi fi waaye di jéem tabax këram gi parce que amul moyen fay ay maçon tamit xam na ne maçon yi dañoo trier <laughs> en wax naa la société sénégalaise ku ñu wax bàyyi ci ci def mooy ñoom ñëpp a yem mburu faf ko fëriñ la menuisier bi noonu la boo ko dénkee say bant mu tëdd ci ñawkat bi suba la korite insha allahu taala bés boo fi bàyyee sa ñaw am na ñoo xam ne instant démb lañ leen waxoon ni seeni ñaw man ngeen koo jël ba heure bii may wax ak yow tàkkusaan dugg na wallahi jotamuñ seen bos te buñ moywul buñ koy jot suba ci suba lañ koy jot te waxoon nañ leen ne cinq jours avant dinañ ci jot lu tax parce que yi wóoruñu tamit waaw tax te amul digne de confiance moo tax du ñuy brûler feu yi day rouge nga ñëw jàll te yoon newu ci waaw police bi di arrêté gars yi di lekk seen alal yi ci maali fon di jël seen carte grise yeeg seen kii yeeg permis ci loo xam ne defuñ benn infraction ngir ñu jox ko maccaat wal iyaadu billah foo jël fu ne ki yées nag mooy sa mooy sëriñ bi waaw foo sëriñ bi foo suufi bi moo yées parce que ñee kenn xaarul ci ñoom yëfu diine quoi mais ku dee dañ ko waroon a dund waaw mais yow li nga xam ne yaa ne yaa représenté l'islam tamit yaa fi toogal diine ji yaay kilifaay gaa yi di leen dëbb liñ jaar bi fii la xudu wal asal di leen nax di lekk seen alal yi ah bil baatil waaw waaw yaa ayyuha alladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil baatil amwal an-nas bil baatil wa yasudduna an sabilillah te suurat tawba suñu boroom ne gis ne leen ñu gëm yàlla ñu ëpp ci rabe yi ak labbe yeeg prêtre yeeg gaa yi naan di jaamu yàlla affaire bi loolu nag mooy la inna kathiran min al ahba ñu ñi ngay ñuy woote wu léegi fii ci di ci l'islam di wootewu xam ñu bari ñu koy wootewu te la ngay wootewu naan ñoo yor xam-xam war rombaan ak nga gis dañoo dëddul àddina nii di woote sëriñ waaw mu ne gis nga ñi ci ëpp ci ñoo la yaquluna waat naa dañuy ndóof di am walla naasi alalu nit ñi bil baatil ci neex wala sudduna ba pare ñuy dox diggante nga ñuy lekk seen alal yi ci turu diine an sabilillah ci yoonu kat yoonu yàlla wañ ñeer waroon a tegtal ñuy lekk seen alal ba pare di leen dëndaleeg yoon woowal ak diine waaw. kooku moo tax moo yées kooku moo yées moo tax domaine boo dem loolu moom jàpp ko ab règle générale la gis nga domaine boo dem gis fa caay-caay ñetti gën a garaaw nga koy def mooy ñi nga xam ne ñooy woote woo yëfu kell yëfu sëriñ ak yëfu diine ak yëfu xam-xam ñooñu ñoo pire. ñoo pire moo tax imaamu Suyuti rahimahullah ca alfiyatu Suyuti ba mu def ci nga gaa nga xam ne ñooy créer hadith mu ne ki ci yées ci ñoom suufiya ñoo xam nañ ay suufi lañ ba boobu la utiliser waaw nga xam ne dañuy wane cell te ba nit ñi d'accord leen ko nangul leen ko ñu leen di taayir mu ne ñooñu ñoo yées di créer ay hadith yoo xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp di ko tuumaal di ko askane bi alayhi salaatu wa salaam ñoo mu ne loolu moom ñoo ñii ci képp kuy créer hadith les mooy les soufis yi créer hadith te imaamu Suyuti kaane ni ci ci ci ci ahlu tasawuf la ko boroom xam-xam yu man yi nga xam ne kenn du ko nattale bu ñëwee ba ne ñii ñoo yées wax na dëgg ñoo ñoo yées parce que a ko leeral waaw wax nañ la fi fan yee ñetti ñi su yonent lay saasaam wax ci hadith sayna Abu Hurayra bi nekk sahih Muslim imam Muslim rahimahullah ñetti ñi ñuy njëkk dugal safara bokk na ci boroom xam-xam boo xam ne boroom bi da ko joxoon xam-xam mu indi ko yowmal qiyaam laaj ko sama jaam xam-xam bu ma la xamaloon loo ci def mu naan ko dama ci doon yooyu nit ñi dama mun a ko wax lu amul wax nga lu amul waaw danga koo defoon utoon xam-xam ba ngir ñu naan diw ak di ci jënd mbiru àddina ak yooyu lu ñu lay coow waxoon nañ ko jël leen ngeen tàbbal ko sama malaaka yi jël leen ngeen yóbbu ko safara ñu dugal ko safara parce que moo yées waaw ah, parce que moo yées waaw ah, parce que moo yées kon moo lee naa menuisier bi <laughs> tailleur bi <laughs> ñu ne fuuf mbir yi hein ñooñu nga wóolu leen lañ doon mooy al imaam al haafid Hajar rahimahullah ne ki nga xam ne dimbali kuy liggéey moo gën dimbali ku dul liggéey ku liggéey parce que mu tax ne loolu dañ koy jàng ci hadis bi ndax Yonent bi saasaam bi muy lim ne bu ma deful loolu nag imaam Abu Dar ne ko euh, bu ma deful lool ki mu njëkk lim da ne ko tu'inu saani'an nga dimbali. koo xam ne mu ngi nekk ca liggéey di ko def aw tasna'u li axraq wala nga dem fekk koo xam ne manul la muy def wala bëgg naa def dara te jotu koo def ndax manu ko yow nga ñëw defal ko ko voilà mu ne parce que kee la njëkkalim te ki mu njëkkalim moo gën a am priorité parce que nit ñi en général dañuy jàpp ne comme que moom mu ngi ci dara di di utiliser waaw tey borom kër gi lañ doon waaye yoo xam ne da ne moom day defaral boppum këram parce que waaw ñaata maçon la jox am na fiy chantier yeneen yoo xam ne gars yi da cee topp daanaka kër gi fukki maçon ku nekk dugal nga ci sa loxo ku mu kii dàq la foog ne kontaan kër keneen kay tane kooku di ko trahir di ko mu mujj nag ne man de sama kër gee maa koy tabaxal sama bopp waaw yow nga gis ko man koo dimbali dimbali ko mu ne parce que ci nekk ci liggéey di liggéey ñu xamee ko liggéey nit ñi en général kook duñ ko dimbali dañuy jàpp ne saa yi de mën na li muy def te it aajowul loolu waaw ah aajowul ñu koy dimbali alors que ki manul moom en général nit moom la dimbali mu ne looloo tax nag kii mooy euh, dimbali waa ji moo ëpp yoon waaw <laughs> waaw allahu akbar ah mu ne loolu daa bokk ci façon wu sarax yi nga xam ne dañoo nëbbu waaw mooy nit ki c'est vrai que mel noonu gaa yi bari dañ ko duñ ko bàyyi xel sax waaw duñ moom duñ jàpp ne kii soxla nañ nii loolu ko waaw ah waaye de c'est un menuisier mais am na yu muy def nii këram sonn ci lool yow boo ñëwoon mayoon ko ab dimbali ko de ah apporter ko la mais. soutenir ko dimbali ko jàppal ko yenn yi yée doon nga ko soulager bu baax waaye diñ lañ koy romba rek <laughs> ah ay de moom il est le chef des moom moom moom moom moom guerrier la moo moo tax ku mel ñu bari kenn du ko dimbali mu ne nag wala yeneen way sa sam jiital kooku wallahu ta'ala alam léegi léegi lëkkaali ma buntu bi tudd nañ ko tuddati ko mooy ne kon jëf yu yiw yi ndekete yonent bi alei salaam xoolal xatta mooy te yi daa yi